بسم الله الرحمن الرحيم الأذكار النبوية bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wa usalli wa usallimu ala almabuusi rahmatan lilaalamin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain mbokki fiqhul adkaar noo ngi leen di nuyu ñaan ci suñu borom subhaanahu wa taala mu bokk defal na ñu balam noo ngi ñëw ci ñaani yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ci indiwaat lu ma ne fa jariñoo ñaan gi imaam muslim moo ko solo allahuma aslix li diini alladi huwa ismatu amri wa aslix li dunyaaya allati fiha maashi wa aslix li axirati allati fiha maadi wajcal ilxayaata ziyaadatan li fi kulli xayr wajcal ilmawta raaxatan li min kulli shar allahuma musarrif alqulubi sarrif qulubana ala taatik rawaahu muslim allahuma yow sunu boroom aslix li yàlla nag ma yewenalal diini sama diine sama diine yàlla nanga ko yewenal yàlla nanga ko def muy lu jag du ma ci yokk ba muy ñàkk yewen du ma ci wàññi ba muy ñàkk yewen yàlla nag ma tënk ci diine ju sell ja nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon dund ak i saxaabaam diina jan mu ne alladi diina ji nga xam ne woo moom ismatu amri mooy muccuk sama mbir sama mbir du mën a mucc mukk tànk tënkuwuma ci diine wa aslix lii yàlla nag ma yewenalal duniyaaya sama àddina allati sama àddina ji nga xam ne fii haa nekk na ci maashi sama dund sama àddina mënuma ñàkk a dund mënumaa ñàkk a lekk mënumaa ñàkk a naan mënumaa ñàkk am fu ma dëkk sama àddina bëgg naa nga jagal ma ko nga jagalal ma àddina sama àddina ji nga xam ne wax dëgg yàlla fi laay lekk fi laay naane fi lay dëkk wa aslix lii yàlla na nga ma yewenalal axirati yi sama alaxira allati sama alaxira ji nga xam ne fiiha nekk na fa ma aadi sama dellu alaxira kat fa laa jëm damaa nekk àddina rek waaye fa laay dellu kon nang ma ko yewenalal wajalil xayaata nga def dund gi ziyaadatan lii fii kulli xayrin mu nekk ndollanti ci man ci lépp loo xam ne aw yiw la saa bu ma xëyee rek naay gën a dolleeku lu baax naay gën a dolleeku aw yiw wajalil mawta nga defal ma dee nga defal ma faatu raaxatan lii mu nekk sama noflaay min kulli sharrin ci lépp loo xam ne aw ay la lépp loo xam ne musiba la lépp loo xam ne aw ay la yàlla na doo dee yàlla na faatu nekk noflaay ci man ci loolee ñaan gu ama am solo la imam muslim mooy kew solo ñaan gi ci topp nga xam ne ci lañuy taxaw muy allahuma musarrifal qulub yàlla yow mi wëlbati xol yi xam ngeen ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal nanu ne xol yépp ci loxol suñu boroom dafa mel ne benn xol di ko wëlbatee ni ko neex sarrif yàlla na nga wëlbati qulubanaa suñuy xol ala taatika ci topp la suñu xol yi yàlla na nga ko xiir yàlla na ko nàmpatal ci topp la yow borom bi subhanahu wa eh, ñaan googu itam imam muslim mooy ki ko génne kon ñetti ñaan yooyu daal mat naa bàyyi xel lool ay ñaan yu am am solo la bëgg nañ itam ñaan guñ ci indi rek bala ñoo indi geneen jaam bi góorgóorlu ci mokkal ko allahuma aslih li diini alladi huwa ismatu amri wa aslix li dunyaana dunyaaya allati fiha maashi wa aslix li axirati allati fiha maadi wajcal ilxayaata ziyaadatan li fi kulli xayr wajcal ilmawta raaxatan li min kulli shar allahuma musarrif alqulub sarrif qulubana ala taatik yàlla nañu yàlla defal ak dégg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu عن وخلاقي إذا ما عشت لا أنسى إلهي به أسمو من الأخرى المراقي يعز علي ترك الحب عندي ولو بلغت بي الروح التراقي تركت جميعا